kat ah borom bi def na xéewal boo ko jàngee benn yoon mu ngi mel ni ku jàng alxuraan buñ ko xaajoo ñetti xaaj ñetti xaaj ba loolu mooy kon li muy wane mooy moo ko jàngee ñetti yoon nag mooy kon ku yaa ngi mel ni ku ku xat mu kaamil bi <laughs> waaw léegi nag dina ñëw mais léegi ku xat mu kaamil bi mais taa waa ji nga xam ne dañ jël sax euh, ni saxaaba yi compréhension bi ñu amoon que ne yeneen saa salaam bu génnee comme hadith Seydina Abu Hurayra bi moo dañuy jàngal alxuraan bi ñu mu toll day jàng lu ko comme buñ ko xaajee ñetti xaaj benn xaaj yi nga xam loolu dina gudd loolu lañ doon xaar mu jàng quoi mu jàngal kul walla ahad mais waa ji jàng kul walla ahad waa jële moom jàng loo xam ne dañoo xaaj alxuraan bi ñetti xaaj mais ñoom ñaar ñooy bokk fay loolu dinañ ci ñëw léegi li borom xam-xam yi di wax al imaam al haafiz al hajar bi muy saraal yi hadiisu sayna abu sa'id bi ci kitaabu fadaa'il al qur'aan baabu fadli qul huwa allahu ahad mu ne rahimahullah mu ne qawluhu thuluthal qur'an kon gis nañ lëkkaale bi kon mooy lii jagle la boo xam ne al qul huwallahu ahad am na ko quand même waaw waaw loolu moom am na ko léegi mu ne qawluhu thuluthal qur'an yeneen saa saa wax jim ne thuluthal qur'an mu ne hamalahu ba'd al ulama ala zahiri fa qala hiya thuluthun bi i'tibari ma'ani al qur'an li annahu ahkamun wa axbarun wa tawhid wa qad ishtamalat hiya ala al qism al thalith fa kana thulutha bi hadha al i'tibar mu ne boroom xam-xam yi lenn ci boroom xam-xam yi kenn ci boroom xam-xam yi nee yenn mbir mi ci ah ci nim feeñe nii ah ne waaw sulutal Qur'an moom benn noonu la waaw ndax moom hiya sulus un tiers la benn la ci ñett buñ xaajee ñetti yoon boo jëlee boo prendre en consideration maanaa yi nga xam ne moom la alquran di wax da alquran dafa ñëw in li annahu ahkam dafa ñëw di wàcce ay àtte waa axbaarun waaye di wax euh, ku sàcc nañ ko def nangam ku gi nangam loolu ay àtte la waaw euh, wa in taifataani minal mu'minina iqtatalu mu wax àtte bi nan nañuy def waaye wa axbaaru ay xabaar waaw di xabaare ñi nga xam ne ñooñu jiitu woon ak ñi ñi ñuy dundal ak ñi ñëw ba ilaa yawmi diin xabaaru ñu njëkk ña wa id qaala saali li fataahu yu mel noonu fàttalikul yooyu ay xabaar wa tawhiid ak wéetal yàlla loo xam ne moom mooy tawxiidu rabb nan la ñuy wéetale borom bi tabaaraka wa taala nan la ñuy amee pas-pas bu baax nan lañ koy gëmee nan lañ koy jàppe lii mooy ñett yi mu ne nag bu ko defee nag al fii euh, borom xam-xam bi mu ne euh, lii tax turus ndax ñetti fa partie yi moo am ci alquran ak tey nettali xabaar yi ak tawxiid ak wéetal yàlla alors que nag saar bii di qul wallahu ahad moom dafa làmboo ak. partie bu mujj bii di bu ñetteel bi wàllu bu ñetteel bi di wéetal borom bi tabaaraka wa ci kaw noonu lay mel ni moom sulu ah la benn la ci ñett boo ko jàppee nii. imaam al-Haafiz Ibn mu ne wa yasta'nisu li dinañ euh, xaw a euh, bon euh, wëttalikoo ci wax ji ci li nga xam ne moom la akhrajahu Abu Ubayd moom la Abu Ubayd al-Qaasim ibn Sallaam daal di solo. rahimahullah min min hadith abi darda ci hadith sayyidina abu darda radiyallahu anhu annahu qaala nee na jazza an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-qur'an thalatha thalathata ajza fa ja'ala qul huwa allahu ahad juz'an min ajza'i al-qur'an waaw mu ne loolu lii day dëgëral wax ji mën nañ ko bon bu dee baat même mën nañ ko bon réellement dëgëral waaye <laughs> mooy mën nañ ne ah lii de niru na luy dëgëral wax jee waaw di ci euh, sukk di ko di ko di ci wéttalikoo ci wax jee kene Seydina Abu Darda mu ne yeneen saa salaam dafa xaaj alquran bi ñetti xaaj mu def qul wallaahu benn ci ñetti xaaj yooyee mu ne wa qaala al-Qurtubi al-imaam al-haafiz Ibn Hajar mu ne kaana al-imaam al-Qurtubi rahimahullah mu ne ishtamalat haadhihi as-suura alaa ismayni min asmaa'illaahi ta'aalaa yatadammanaani jamii'a asnaafi al-kamaali lam yuujadaa fii ghayrihimaa min as-suwar wa humaa al-ahadu as-samad li'annahumaa yadullaani alaa ahadiyyati ad-daat al-muqaddasa al-mawsuufa bi jamii'i awsaaf al-kamaal wa bayaani daalika anna al-ahad yush'iru bi wujuudihi al-xaas alladii laa yushaarikuhu fiihi ghayruhu was-samad yush'iru bi jamii' awsaaf al-kamaal li-annahu alladii intahaa ilayhi su'dudaah fa kaana marji'a fa kaana marji'a at-talabi minhu wa ilayhi wa laa yatimmu daalika 'alaa wajhi at-tahqiiq illaa liman haaza jamii' khisaal al-kamaal wa daalika laa yasluhu illaa lillaahi ta'aalaa falammaa ishtamalat haadhihi as-suuratu 'alaa ma'rifati ad-daat al-muqaddasati kaanat binnisbati ila tamaami al-ma'rifa bi sifaati az-zaati wa sifaati al-fi'li thuluthaa intahaa mu ne Kantaar Imaam al-Qurtubi rahimahullah da hadi ay bii muy saar bii boog di qul wallaahu ahad dafa làmboo ak ñaari tur yoo xam ne ci turu yàlla yu kawe yi te màgg yoo xamante ne ni ñoom ci ñoom ñoom ñaari tur dañoo ëmb lépp loo xam ne ñooy melo yu mat yu mat yi xeetu mat ak mat yoo xamante ne doo ko fekk ci yeneen. ñaari tuur ñaari tuur yi ci ci saar bi gese nga ko fekk doo ko fekk ci leen saar yi mooy yan mu ne mooy al ahad ak as-samad ndax ñoom ñaar al ahad mooy ki nga xam ne kenn la coppaacooli la kenn la as-samad moom la gaa yi soxlaal dina ko wax mu ne li annahuma ndax ñoom ñaari tur yi yadul laa ni dañuy tegtal yi ala ahadiyati zaat ci kenn nekk kenn cappaacooli nekk nekk yàlla al muqaddasa ga nga xam ne sell na ba amul dara lañ koy jéem a taq lu taqul luñ koy jéem a taqil dindil yi nga nekk nekk yàlla boobu nga xam ne dañ koo melale ci mbooleem li nga xam ne mooy melo yu mat yi waaye mu ne liy leeral lool nag mooy al ahad mooy baatu euh, turu al ahad day day day day day lay yëgloo ko ne que nekku yàlla dafa nekk lu jagoo li nga xamante ne nekk koo xamante ne kenn fekku ko ci loolu mooy al ahad parce que borom bi boobu mooy xam nga waaxid waaxid isnay waaxid boo nee waaxid am na keneen kuy ñëw mais ahad kenn la. waaw kenn moom lenn la kenn la amul ñaareel waaw amul leneen loo xam ne laa yusaariku bi ghayru wa samad kanta saman moom dalay yëgloo ko ne eh, li nga xam ne mooy mbooleem melooy mat yi aw saafil kamaal ndax kat moom mooy li nga xamante ne nii ci lay jeexe mboolem li nit ñi ak ak ak càng ak yirif waaye ci moom lay dellu booleem euh, càkkutéef yi ci moom lay jóge te ci moom lay dellu moom la ñëpp soxlaal voilà kon mu neta loolu du mate ci li nga xamante ne ci wàll woo xam ne lañuy ñuy xóotal mbiri lu dul ci ki nga xamante ne moom moo làmboo booleem euh, xeetu mat yi te kooku loolu yellu lu dul ci yàlla taala bi nga xam ne moo koy te mu ne nag bi nga xamante ne saar bii di suuratu qul huwallahu ahad dafa làmboo ak yii nii hmm, ci xam ak azzaat al muqaddasa mooy nekk nekk yàlla bi nga xam ne dafa sell ah xame ko mu ne kaana daa nekk kon ca loolee mu nekk boo ko considéré ak li nga xam ne di des ci tamaamul maarifa mottali xam bi sifaati zaati ci xam ci eh, melo yi eh, nekk nekku yàlla ak nekk-nekku jëfam yi boo ko seetloo ak ak eh, sifaat ak melooy melooy jëf yi bu boobaa boo ko xoolee côté boobu day nekk un tiers mu ne jeex na mu ne wa qaala imam mu ne wa qaala ghayru keneen ko dul moom imam al-Qurtubi nee na tadammanat hadhihi sura tawjih al-i'tiqad tawjih al-i'tiqad mu ne hadi saar bii di qul wala ahad dafa làmboo fee féetale li nga xam ne mooy pas-pas gi li nga war a jàppe yàlla wa sidq al-ma'rifa fan la war a jublu fan la war a jëm waaye dëgg li nga xamante ne mooy almaarifa mooy xam yàlla waaw dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg wa maa yajibu ak li nga xam ne dafa war isbaatuhu lillah min al ahadiyati al li mutlaq al sharika ak li nga xam ne dafa war nit ki saxal ko pas am yàlla loo xam ne kenn la ba pare sori te nekk loo xam dafa contradictoire ak li nga xamante ne mooy ci lu ñu joyal ak bokk ak kenn dara mun a was samadiyati almusib day day làmboo tamit as-samadiyata mooy nekk as-samadiya al-musbata bi nga xam ne day saxal lahu jami'a sifatil kamal da koy saxal mbooleem melooy mat yi alladi la yalhaqu naqs nga xam ne mooy du ko dab mukk du ko laal li nga xam ne ak wàññeeku wa nafiyil waladi waaye daq li nga xam ne mooy doom wal walidi ak waajur waaw kon loolu di saxal li kamalil maana ndax lan matuk maanaa gi wa waaye soril li nga xamante ne mooy am ak ak dend voilà ak démb ak an mutadammin li nafi shabih li nga xam ne moom boo euh, loolu day làmboo soril li nga xam ne mooy am ku mu war a nirool kon wan nadir ak ku mel ni moom loolu man da nekk mu ne loolu wa hadihi majaanu tawhid al i'tiqadi lii mooy mboole boo ko boolee mooy lépp lu jëm ci tawhid euh, dëxëñ na ko li nga xam ne moom la jullit bi war a fas walidalika looloo tax aadalat mu daal di tolloo sulusal qur'an boo xaajal qur'an ñetti xaaj benn mu ne li anna alqur'ana xabarun wa insha wal insha amrun wa nahyun wa ibah wal xabar xabarun an alxaaliq wa xabarun an xalqih ah, fa axlasat as-suura suuratu al-ixlaas al-xabar an illah wa xalasat wa xalasat xaari'uhaa min ash-shirk al-i'tiqaadi mu ne ndax alqur'an dafa làmboo mooy liñ gisoon sànq ci kaw loo xam ne xabaar la day joxe information loo xam ne day digle di tere. Eh, yu mel noonu ak di daganal ak yooyu mu ne xabaar yi dañuy li muy nettali xabaar lan ci yàlla anil xaaliqi ci yàlla waaye di di xabaar ki bindee fi fi jaar ak yi nga xam ne ñooy dund ak ñun ak ñi nga xam ne ñooy ñëw ci kanam waaw léegi nag bu ko defee saar bii nag léegi nag mu ne fa bu ko defee saar bii nag daal ñëw leeral ñu bam sell leer nañ li nga xam ne moo jëm xabaar yi jëm ci yàlla tabaraka wa taala waaw bu ko defee ki nga xamante ne nii dafa da koy jàng day set wécc ci li nga xamante ne nii mooy shirk al yi mooy shirk bi nga xam ne pas-pas la waaw mu ne nag wa minhum man xamalal misliya ala tahsili sawab am na ñeneen ñoo xam dañ ne non yooyu saa salam bu nee ne euh, kii dafa taadilu tullut al qur'an mu ne am na ñeneen ñoo xam dañ ne yooyu saa salam bu nee al qur'an mooy benn benn ñett ci ñett al qur'an boo ko xaajee qul wallahu ahad mooy day représenter boo xaajal alxuraan bi trois parties un tiers bi benn bi ñett benneel bi mu ne loolu mooy euh, ci wàllu euh, kem gi kem day tolloog xaaju alxuraan non bu ñu xaaju alxuraan ñetti yoon benn xaaj bi loolu mooy ci côté yool bi ka koy jàng ku jàng xul walla axat borom bi da lay bindal yoolu ku jàng li nga xamante ne mooy xaaju alxuraan bu ñu ko xaajee ñetti xaaj benn xaaj bi waaw mu ne loolu benn wax waqiila am na ñeneen ñu ne mislahu bi ghayri tadif mooy day mel ni moom waaye kenn daal du koy euh, fulani lu mel ni Imam An-Nawawi mu ngi koy nettal di ko jële ci ñoom Imam al-Qadi Iyad xaw ma ne am na ñu ko wax xaw ma al-Maziri al-Maziri di ko nettali waaye lii moom dëgërul moo tax imaamul an yi Imam al-Hafiz Hajar mu ne wa hiya da'wa bi ghayri dalil wax jii moom ak ak wootewu la goo xam ne amul benn dalil lan mooy day mel ni moom waaye kenn du ko fulani ah kon ban njariñ la waaye yow <laughs> mu ne lii li dëgër da loolu la dëgër te loolu mooy li dëgër mooy dafa joyu mu ne mooy lii daal ku ko fi jàng yàgg ku jàng leewa yem yonent saa salaam li wax dafa leer innaha la ta innaha dëgg dëgg moom suuratul ixlaas wat naa ci lay taadil wat naa ne day tolloog sulusal qur'aan mu xaajo alqur'aan ñetti xaaj benn xaaj bi kon jeex na moo na imaam alxaafis rahimahullah mu ne lii la lii mooy li nga xamante ne mooy lu dëgër lii te liy dëgëral kër Euh, lii dafa jooyu wa ay al-idla ma akhrajahu muslim min hadith abi darda fa dhakara nahwa hadith abi sa'id mu ne loolu li nga xam ne moo koy dëgëral mooy l'imam muslim solo ci hadith abu darda en fait abu euh, hadith abu darda moo jiitu hadith sayna abu muslim euh, imam muslim bi nga xam ne moom lañ imam abu hurayra bi ñu gisoon ci wa mooy hadith 1012 dañ defoon taxrij bi sànq léegi mu ne léegi mu ne loolu li koy dëgëral mooy loolu fa dhakara mu tudd lu mel ne hadith sayna abu wa qaala fii mu ne qul huwallahu ahad ta'dilu sulsal qur'an mu ne saa sa baax lu leer qul huwallahu ahad dafa tolloo kenn li nga xam ne mooy ñetti alquran buñ ko xaajee nekk xaaj benn xaaj ba waaw mu ne wala usul muslimin aydan mu ne muslim indi na ba léegi mooy xadis bi ñu gis sànq dañ wax ko sànq sayna Abu Hurayra 1012 bi bimu ne ushudu yeneen saa sam ne dajaloo leen ta xerewlu dinaa jàng ci yéen li nga xam ne mooy alquran buñ ko xaajee ñetti xaaj benn xaaj ba mu génn jàngal leen qul wallahu ahad ne leen ala innaha ta'dilu thuluthal qur'an alaa waawee alaa yi ngeen ma yëgal leen innaha moom suratul ikhlas la ta'dilu waat ne day kemoo thuluthal qur'an voilà kon lii lépp day wane ne lool ci luñ doyal amul dara lii la fadlullahi azim moo koy def ci ne waaw ngëneelug yàlla moo màgg lu ko neex la koy def moo ko def ci qul wallahu xam mu tolloog bu ñu xaajee alquran ñetti xaaj benn xaaj ba waaw waaw léegi nag mu ne wa ida xamala wa ida xumila dalika ala zahiri fa hal dalika li thuluth min alquran muayyan aw li ay thuluth fardin furiba min mu ne loolu buñ ko yenee ci lim jooyalu noonu ci li feeñ ci hadith yi mais loolu est ce que mooy thuluth bu spécial la waaye buñ ci man a jël xaaj alxuraan ñetti xaaj benn xaaj bi lu mu ci mën di doon rek la waaw waaye loolu dañ naan loolu daal yooyu saa saa wax dafa leer te ñu mu doon waxal xam nañ mbir mi waaw ba mu leen xawee leen te biñ ñëwee biñ ne uxshuru jàng xul wallaaha dugg bi ñuy wax naan boo naa daa am xabaru sama asamaan bu ko bu tax mu dugg mu ñëw ne leen ma ne saar bi ma jàng mooy li nga xam ne mooy kenn mook sulusal quraan kon mu ngi noonu hmm. <laughs> loolu boo tax bi loolu mooy liy dëgg mooy lu joyal la noonu ko suñu yoneen waxe noonu la amee waaw al imaam al hafiz ibn hajar mu ne wa fil hadith isbaatu fadl qul wallahu ahad tamam waaye mu ne hadis bii nekk na saxal li nga xamante ni quand même mooy ngëneelu saar bii quand même qul huwa allahu ahad quand même la hawla wala quwwata illa billah ngëneelam moo tax mu ne waqad qaala ba'dul ulama am na lenn ci boroom xam-xam yi ko ne innaha tudaahi kalimatu lima shamalat alayhi min al jumal al muthbita wan naafiya ma'a ziyadati ta'lil mu lii mook ko tollalee mook kalimatu laa ilaha allah ñoo moom lay kem moom mooy li li laa ilaha illa allah di li nga bi tabaaraka wa qul waxal huwa allahu ahad borom bi mooy kenn allahu samad moom la ñépp soxlaal te soxla yi ci moom lay tukkee te ci moom lay delluwaat lam yalid jurut kenn walam yuulat te kenn juru ko walam yakun lahu ta ñeelu ko te amul ku fu an ndend ak kenn kenn melul ni moom waaw kon mu ne moom dafa moom laa ilaha illa allah loolu laa ilaha amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ko dul allah laa maabuda siwa amul keneen ku ñu war a jaamu ko dul moom ci dëgg voilà kon euh, léegi euh, mu ne léegi nag loolu la ko <laughs> ndax moom dafa làmboo ay kaddu ay baat yoo xamante ne day saxal ak yi nga xam ne day tere waaw huwa allahu ahad loolu day saxal waxal ne allahu yàlla ahad kenn allahu borom boobu sa samad allahu samad waaye mu dàq nag kon saxala mooy laa ilaha da ngay saxal ba pare amul benn buur bu ñu a jaamu ku dul yàlla ba pare euh, ku dul amul laa ilaha amul benn buur lay nga dàq illa laa ilaha mooy da ngay dàq ba pare ba pare nga door a saxal illa allah lu dul yàlla fii nag daa commencé di saxal après mu dàq lam yalid dàq amul doom walam yuulat te kenn juru ko walam yakun te amul lahu ñeel ko kufuwan dend ahad kenn waaw loolu moom laa ilaha illa allah ñoo ko bokk waaw <laughs> ba pare saar bi am na lu mu yokk waaw mooy gën leeral mbir mi xam nga laa ilaaha illallaah leer na waaye qul wallaahu moo gën a détaillé kon mu ngi noonu <laughs> waaw mu ne wa maanaan nafi fiha annahu al-xaaliq ar li annahu laysa fawqahu man yamna'uhu kal-waalid mu ne maanaawu dàq gi mooy moom waaw moo tax mu ne lam yalid wa lam yuulad mooy ki bind mooy ki wërsëgale te moom la ñuy mën a moom la ñuy jaamu ci dëgg ndax kat amul ku ko féete kaw lu féete ku ko féete kaw koo xam ne comme ab parent boo xam ne mooy tax ah doom ji di am yu muy seet ak yoo xam du ko man parce kilifaa ma ngi loolu amul ci yàlla waaw te amul man laa yu saa wii amul koo xam ne naan moo du parent ndax nit ñi loolu la ñi ñu xam nit ñi soit da ngay kilifa goo xam ne ah moom dalaa féete kaw. da yenn décision yu bari doo ko man ndax moom wala moom moo la koy jëlal sax léeg-léeg am koo xam ne da ngeen a tolloo yéen a yem comme sa sa sa frère jumelle bu dee sa frère jumeau wala sa sœur jumelle bu dee jigéen koo xam ne ay seex ngeen wala yéen bokk maas yéen a bokk lépp kooku yéen a tolloo waaw fii daal kalkuf u kooku mooy ndenn ki nga xam ne sharik la danga nga am ak moom associé loolu yàlla amu ko wala man yu'inuhu ala zalika kal walad waaye amul ku ko ciy jàppale waaw ci mbir soxla ak la muy def comme doom ni muy jàppale waajur euh, waajuram waaw mu ne woo fiihi ilqa'ul alim al masail al ashab mu ne yeneen yuñ ci mën a jàng mooy yeneen saa salaam hadith bi daa ñëw laaj saxaaba yi radiyallahu anhu ay ajilu ahadukum an yaqra bi thuluthay al qur'an muy hadith mille dix est ce que daa dinay lottu kenn ci yéen mu jàng al qur'an buñ ko xaaj yi ñetti xaaj benn xaaj bi mu ne loolu yeneen saa saam def dañuy jàngal ne nit ki jàngalekat bi mën na ñëw di poser ay question taalibeem yi waaw ja eh, eh, jox leen benn ab ab kii ab laaj waaw lool kon lu ñu mën a nekk la moo tax atadruna manil muflis bari na yoneen saa saam nu doon jàngal loolu te loolu am na ci njariñ li mooy day attirer attention jàng ñiy jàng day tax ñoom ñu daal di nekk ñoo xam dañuy bàyyi xel ci li nga xam ne mooy li jàngalekat bi wax façon technique bu baax la mooy di jàngale par des questionnements yoo xam ne léeg-léeg du sax tout le temps pour nit ki tontu taalibe yi tontu directement mais c'est pour day gën a attirer seen attention tamit ñu xam ne comme que laaj na mooy tontu baa ngiw ñëw te bu boobaa ñun ñépp nañu xerawlu bàyyee li nga xamante ne nii mooy xel ci li nga xamante ne nii moom la sëriñ bi di wax kon yeneen saa salaam technique boobu lu am am solo la ci li nga xam ne mooy wàllu njàngale waaw léegi al imaam al hafiz rahimahullah mu ne mu ne wastimaalu dañ ciy jàngale possibilité wastimaalul lafzi fi ghayri ma yatabadaru lil fahm mooy nit jàngalekat bi mën na léeg-léeg utiliser benn moo boo xam ne benn expression boo xam ne en général ñi muy waxal li ëpp seen xel du dem ci loolu du dem ci lim njëkk li mu wax seen xel ci leneen lay dem parce que fii bi yàlla naa salaam nee ndax ndax ndax lott na kenn kenn mu jàng sulsal Qur'an surtout hadith sayna Abu Hurayra bi mu ne leen uhshuru aywa <laughs> leen seen bopp waaw dajaloo leen gaa yi dajaloon mu ne leen dinaa ñëw daan na laa leen jàngal sulsal Qur'an buñ xaajee alquran ñetti xaaj benn ba yoon saa salaam dugg génnaat commencé bismillah bismillah rahmaan qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad après mu dugg xam nga loolu li tax bi mu duggee ñenn ñi naan bon <laughs> non daa xabaar bu jóge asamaan bu tax mu dugg waaye yoneen saa pareegul mooy ñoom kay xanaa kay yoneen saa sallam lii lay wax xam nga loolu mooy nekkul sens bi ñëpp ñëw bi mu leen ne sulutal Qur'an benn buñ xaajee al Qur'an ñetti xaaj benn balaa leen di jàngal xam nga du loolu moo njëkk ñëw seen xel waaye pourtant saa salam loolu la utiliser fii loolu day wane ne kon loolu lu dagan la méthode la boo xam ne jàngalekat bi mën na cee jaarale surtout pour xa xabaare taalibe yi loo xamante ne ngëneel la bu rëy bu leen borom bi tabaaraka wa ta'aala defal la ahlul islam yéen waa waaw waaw waaye est-ce que ngeen loo xamante ni boo ko defee yaa ngi mel ni ko ajak yonent bi alayhi salaam nga ne ah, gaa yi di gaa xalaat loolu way loolu di xanaa mooy façon jaamu yàlla yépp nga def ko nga ne ñu neen saa salaam nee na oh, fi umratun fi ramadan ka hajjatin ma yow kama qaal umra ci weeru di weeru koor mu ngi mel ni ko ajak man allah comme yu mel noonu quoi muy ay yoo xam ne borom bi da leen a wasaare waaw ci xeet yonent bi saa salaam moo tax vraiment euh, war nañu góorgóorlu quoi waaw bu ñu xoolee ba ngëneel yu rëy yooyu nga xam ne lu tuuti ngay def amee ci lu rëy rëy ñu sàggan ba Iblis daal di ñu koy fooyloo ñàkkal ñu ko fayda ñu toppatoo yeneen yoo xam ne affaire u mondain affaire u àddina kese ba loolu jeex ba suñu dund bi far ba jeex te defuñu ci yooyu wallahi war nañoo seetaat suñ bopp bu ñu demee ci borom bi dina jox yaa hasrata waaw woonaa sama rëccu ala ma farrattu fii jambillah ci li nga xam ne moom laa gàttañ lu nag ci wàllu sama borom nag waaw waaw sama lépp doon na yëwén àddina sama peere woo ko amee nañ koy lijjanteeg na ma koy defe ba blaar yoon ba tawax ba nangam loolu lijjanti naa ko lu dul kayitu jinne uti naa ko ngir am ba ma bëggee njàng am nangam ak nangam am oto nangam carte grise fañ koy defaree permis nangam ak nangam dem jàngi auto école bu dee fu jaar yoon dem visite technique bu dee fu jaar yoon nangam ak nangam visite médicale yooyu yëpp def nga ko lijjanti nga ko sa commerce sa sa entreprise sa firme bi lépp ngi dox sa commerce bi yooyu yëpp nga lijjanti ko waaye yii nga xam ne lu yomb la da ngay toog ne naan sa ataaya lekk sa ceeb ba ne ba sa biir bi ne koll yow fay waaw naan sa ataaya naan sa ñetti ataaya gëwal saani ak ñetteel waaw jeex sant sa borom ne qul huwa allahu bismillahir rahmanir rahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad yow nga mel ni ku jàng xaaj alquran muñ ko xaajoon ñetti xaaj benn xaaj bi sawaay ngay sàggan lool raway lool lii jafe na est-ce que lii jafe na sawaay nga am yoolu ku jàngoon benn xaaj ci ñetti xaaju alquran mooy li ñu wax sànq mu ngi ñëw ci balañ ko fàtte mooy kon boo ko jàngee ñetti yoon yaa ngi mel ni ku tëj kaamil waaw ko jàngee ñetti yoon ngi mel ni jàngal Alxuraan bi yëpp waaw parce que bu dee benn bi mooy mooy mooy mooy mooy tolloog bu xaajee Alxuraan ñetti xaaj benn xaaj bi boo ci jàngee yeneen ñaar muy ñetti koy mu ngi mel ni tëj nga Alxuraan bi yëpp mu ngi mel ni xat mu nga Alxuraan waaye sawaay moo tax yeneen sallam ne kan ci yéen moo lottu jàng benn xaaj ci ñetti xaaju alquran yi ci guddi saxaaba yi jaaxle léegi est saxaaba yi taxawal est ce que saxaaba yi radiyallahu anhum dañoo da ñoom ñëpp dañoo nekkoon ñoo xam dañoo incapable woon di ko def mooy daa diisoon rek yoo gisoon ne ah loolu waaw waaw te ñoom itam seenum jàng nekk woon jàngu du ci kii dara ñoom lépp luñ doon jàng dañ maanaa yéeg lépp lañ ciy bàyyi xel waaw xuus ci géeju alquran moo tax nekkuloon njàngum te suuf noonu rek dem toog ñuy ñuy ñuy compter kaamil yi rek waaw keroog sax tëj nañ fa fukki kaamil ak juróom téeméeri kaamil daal dinañ leen fay wàcce kaamil yoo xamante ne nii njàng moom moo tax xat muy moom. <laughs> la Cheikh Ndiou wax hafizahullah bi yeboo de moom yëf yi en tout daal moom xat muy moom nañ koy gine nañ koy gine nañu ciy bàyyi xel bu baax di ko gën a jàng aw lu mel noonu waaw bu ñuy jàng aw zayxul lisaan ak yooyu ma ne léegi day du zayxul lisaan sax ëppal kese ak tay tay ak dàq gaawu pare rek waaw <laughs> yooyu yëpp waaw di ko ñaan moom bu yeboo de ñëpp naan amiin moom sinon moom <laughs> kaabil yooyu moom yàlla la xam doy na la yàlla xam doy na. voilà yàlla la yàlla xam doy na ci kaamil yooyu voilà kon loolu lu am am solo la kon mooy loolu daa nekk loo xam ne lu am am solo la quoi waaw nañu xam ne lii mooy gëneel yi buntu ngëneel yaa ngi nii ñun yaa ummata muhammadin sallallahu alayhi wa sallam borom bi dottil nañu ay xéewal jaare ko ci yonent suñu yonent alayhi salaatu wassalaam kon nag loolu lu am am solo la waaw waaw loolu lu ama am solo te liñ doon wax sànk waa bu dee daa wax loo xam ne comme yone saa sa wax waaye euh, dinaa leen dinaa leen jàngal un tiers waxee lu mel noonu ba pare gaa yi di xaar comme koo xam ne xamuñu woon lii nga ne mbooloo mi euh, dinaa leen jàngal xaaju alquran gaa yi toog di la xaar ngi jël kaamil bi wala sax nga comme ni ne saa saa def jàng qul wallaahu ahad daal di dem kenn du la ne hee yow da waatoon ne billahi wallahi totallaay dinaa leen jàngal ah, alquran bu ñu ko xaajee ñetti xaaj genn bi nga jàng qul huwa kooku kenn du ko ne sawaay kay fay yow eh, eh, eh, kay kafaara bu kafaara dara wax na dëgg bu jàngee qul wallaahu ahad képp tolloo naat ku jàng ñetti xaaj alquran bu ñu ko xaajee ñetti xaaj genn bi. yore saa saa loolu la wax noonu. ko kenn du ko ne waxoo dëgg waaye kenn du ko ne kaay yow sa kafaara yi acca koy yow ni ñu ne xaar waay bu muy ñu ngi nii xaaj alxuraan bi kaamil yi tey suñu kaamil yi ko ñetti xaaj jël benn bi xaar ana ban xaaj ngay damle mais yow naa ñuqul wala wax eh sa waay waatoon hé eh, kafaara ñu ne la kafaara wu tus li wax noonu la waaw xanaa yëgool yooyu saa sa wax du daa dajale saxaaba yi ne leen ashudu <laughs> waaw fa hajara man hajat min ashaabihi waaw fa inni sa aqra'u alaykum sulutal qur'an man dinaa yéen jàng ci yéen sulutal qur'an waaw mu génn jàng qul wallahu ahad daal di dem lu ko gërëm génnaat waaw ne ne leen man maa leen ne woon inni qultu lakum sa aqra'u alaykum sulutal qur'an ala inna ta'dilu sulutal qur'an waaw man yeneen saa sax maa leen ne woon dinaa leen jàngal benn xaaj ci ñetti xaaju al qur'an ma ne saar bi ma leen jàngal léegi de qul wallahu ahad moom day tolloog sulusal qur'an li nga xam ne mooy sulusal qur'an muy sulusal qur'an bu ñu xaajee ñetti alquran ñetti xaaj benn la kon loolu lu am am solo kon bunti ngëneel yaa ngi doon kon gis nga kon fadlu suuratul ixlaas te lii lu ndaw la ci ah voilà lii di lu ndaw la ci waaye wa fii ma qulnaahu insha allah taala kifaaya kon mu ngi noonu kon gis nga saar bi di wax ci ngëneelu li nga xam ne mooy saar boo xam ne bu jag loola mooy suuratul ixlaas kon nit ki man na ne man de xaaral nga maa bëgg wàcc kaamil bi waaw léegi man ma jàng ñetti yoon kul wallaahu ahad am nga yoolu ku jàng al kaamil waaw mu ngi noonu <laughs> loolu daa nekk loo xamante ne nii lu rëy rëy la xam nga euh, kii bunt bi vay vay bu dee ne euh, kii yoon nga bu dee ne kii woon nga bi nga kii woon bi taxawoon nañ ci parce que moom mooy mooy ca fin ba quoi fadaa'il yi nga xam ne moom la borom masaalikul ñi naan doon tuddu euh, taxawoon nañ ci ci guddal yii yoo xamante ni ca bunt boobu moom la fa defoon daal di leen fay daal di leen fay rangale daal di leen fay rangale loolu taxawoon nañ ci yii ci masaalik bi jëloon nañu ay ay ay ay ay ay kii quoi waaw di wax ci fadaa'ilus suwar waaw nga xam ne daanaka moom la jeexale woon eh, li nga xam ne mooy téere bi hmm? eh, léegi loolu kon daa nekk loo xamante ne nii lu amoon solo la léegi nag takk ko di ko jëfe aw surtout xoola borom bi li muy def rek mooy suñu mujj jamono yii yàlla xam na ne dañoo nekk ay nit ñoo xamante ne nii <laughs> eh, suñu càggan moom daa rëy waaw waaw yeneen tibaray saab saab ubbil ñu buntu yi surtout xeetam nga xam ne dañoo gën a néew doole ci wàllu bind ak yooyu waaye borom bi ubbil leen loo xam ne ay buntu xéewal yoo xam ne ci lañuy ñuy ñi nga xam ne ñoo leen jiitu woon te képp koo xam ne defoon ni ñoom doo leen dab waaw waaw kon nag loolu lu am am solo waaw wa suratul ikhlas ya ikhwani ta'dilu aydan thuluthal qur'ani wa in takun qari'aha fi kulli yawmin min al-ayami ra'an khilli anka muhi dhunuba nunin ama illa dhunuban rabbuha qad rama wa in qara'taha lada salaati wa ghayriha min kulli ma awqaati kataba rabbuka lakal baraa min naarihi faltuksiril qiraa yooyu <laughs> taxawoon nañ ci <laughs> ci côté boobu ko delloo ci Masaalikul Jinaan jami ma faraqahu daymani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma taxawoon nañ ci kon saar bi li ci gàttal mooy li nga xam ne moo jëm ci ñetti xadiis yi nga xam ne bu ci nekk day wax ne alquran fi qul wallahu ahad day taxaw nekk sulusay quran kon nag nañu profité fal nasta mi fal euh, euh, euh, nartanim nañu profité léegi insha allah dañuy yem ni xadis bii di ñëw ñu gis xadis Seydina Anas muy 1013 nga xam ne tamit ba léegi ci qul wallahu la wax mais da niroon nag xadis ba ñu la waxoon mais insha allahu taala gisoon nañ ko muy xadis bi nga xam ne moo doon 388 di xadis Sayyidatu Aïsha te xoolal fay boo bëggee lu la gën a simple déglul xadis boobu bala ñoo ñëwaat delluwaatal chapitre 47 nga déglu.